léegi kon pour finir fii insha allahu taala al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ci wàllu peste bii nii dafa wax lu am solo solo solo solo bunt yi nekk nii ci euh, kii bi euh, Riyadou Salihine bi non kii kii euh, Sahih imam Muslim bunul Hajjaji al-Qushayri an-Naysaburi kitabu as-salam babu at-ta'un wat-tiyara wal-kahana wa nahwiha foofu boo demee mu ngi lay junj benn affaire waaw di la wax ci wàllu taa'un bi taa'un muy peste Allahu akbar ah mu ne loolu tuddoon nañ ci ay mbir wa qad sabaqa romboon na fii sharh muqaddimatil kitab bi nga xam ne ci lañuy saraab téere bi ñu nekk sahih imam muslim introduction ba fii zikru du'afa fam imam muslim di tuddee ñi nga xam ne dañu faible ci wàllu hadith dëgëruñu min ar-ruwaati ci ñuy nettali xadiis yi inda zikrihi taa'uunul jaarif ba mu tuddee taa'uunal jaarif yi bu jaarif dinañ ci ñëw insha allah bayaanu tawaa'in mu ne foofu leeraloon naa peste yi nga xam ne ñoo am ñoo jaar ci l'islam bi quoi depuis yonent bi alayhi salaatu salaam jamonoom peste yi am ah ba moom Seydina Imaam An-Nawawi wa azmaani ak seeni jamono kañ la xew ak nan lañ tuddoon wa adadiha ak ñaata peste la woon ñoo amagul depuis booba ak léegi wa amaakin ak yéen bërëb la amoon wa nafaa'is mimma ak wa nafaa'isa mimma yata'allaqu biha ay jariñ ñoo xamante ne hmm, ñoo lëkkaloog loolee leen nag loolu nag moo ñuy indi fii kon ñu dellu fi nga xam ne loolu la wax foofu la leeraloon lii ngir yokku njariñ ci wàllu peste bi ñu gis peste kon daa nekk loo xam ne c'est pas mbir moo xamante ne démb kese euh, la la xew quoi wala euh, la lu bees la mais euh, dañ koo xamoon bu baax waaw dañ koo xamoon bu baax ci le monde euh, isla islamique Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waaw léegi al imaamu Nawawi rahimahullah muy wax waaw Allahu akbar loolu am am solo lay wax nii Ah, mu ne léegi nañ déglu al imaamu Nawawi rahimahullah kon mu ngi ko indi ci al muqaddima mooy muqaddimatu sahih imaam Muslim baabu bayaani anna al isnaada min ad diin bunt bi wax tey leeral ke ne eh, ci diine la bokk non ma ne calale calale ci diine ji la bokk <laughs> bu kenn yaakaar ne. da ngay ñëw rek yeneen nabi sallallahu alayhi wasallam da neen rek gaa yi fattasu déedéet waaye fattasu fa buntu boobu noonu <laughs> waaw nañ la waaw imaamu Nawawi euh, Muslim deful buntu yi léegi foofu imaam Muslim dafa andi benn ki dana haddathani al-Fadl ibn Sahl waaw dana al-Fadl ibn Sahl boo jarul ñu ci taxaw nee na rahmatullahi alayhi moo ma nettali man doog qaala haddathana mu ne nettali Affan ibn Muslim da Affan ibn Muslim al-Baghdadiyu as-Saffaaru rahimahullahu ta'ala qaala haddathanaa Hammaam mu nekk ñett mooy Hammaam ibn Yahyaa ibn Diinaar yàgg bari nañ ko fii gis rahimahullah qaala mu ne qadima alaynaa Abu Daawud al-A'maa mu ne Abu Daawud al-A'maa Abu Daawud mi nga xam ne ab silma xalawoon dafa digmal ci fa ja'ala yaquulu mu nekk day di comme ko xam ne ne jamono yooyu hadis moom moo yëngal nit ñi mooy li leen yitteel mu nekk naan haddathanaa al-Baraa ah naan al-Baraa ibn Aazib nettali la leen qaala wa haddathana Zayd ibn Arqam léeg-léeg mu ne Zayd ibn Arqam moo ko nettali moo leen nettali fa dhakarna dhalika li Qatada Di'ama Abul Khattab as-Sadusi al-Basri te ah, Abu Dawud al-A'ma de moom nag Nufay' la tuddoon Nufay' ibn al al-Qas al-A'ma nga xam ne borom xam-xam yëpp dañoo dëppoo ci këdda dëgërul alhamdulillah moo la Amr Ali al-Fallasu di sëriñ ci waa kutubu sitta sëriñ ñoom xarit ñoom imam ahmad ak ñoom Yahya ibn Ma'in ak ñooñu rahmatullah alal jami mu ne kii matruk la non Abu Dawud alama ay waxam jar da bàyyi xel bokk la Abu Dawud bi ñu bi nekk fii bien bi ñuy gis fii ci taxrij yi jamais daa mën a nekk ko voilà <laughs> mu ne kooku kii te kii kii moom ay la mooy jamonoy saxaaba yi la doon dund voilà moo tax mu naan kii nettali na wax mu ne moom Amr ibn Ali ne kii matruk la rahmatullah alayhi Yahya ibn Ma'in ak Abu Zur'a ar-Razi rahmatullah ala al-jami' mu ne laysa huwa bi shay ku ci nekk ñoom mu ne moom Abu Dawud moom du tus du dara voilà al-A'ma mi Abu Hatim rahimahullah ne munkarul hadith kii ay hadith am ñu bañ la ñeneen ñi daal di koy wéradil kon kooku xam nañ muy Nufay ibn al-Harith al-Qas al-A'ma nga xamante ne moom moom moo ne nee na bi ñun Hammaam naan ñu euh, euh, al-Baraa ibn moo leen nettali Zayd ibn Arqam nee na ñu dem wax ko Qataada fa qaala Qataada ne kadaba day nar donc kooku day nar <laughs> moo tax lii du du du lii nii jëw bu baax la parce que lan hadiis Yonent saa salaam la parce que bu noppi woon nit ñi mën nañoo jàpp kooku li muy nettali alors que du dëgg naan yonent saxaaba yi ñoo leen nettali di wax ay hadiis gaa yi jëfe ko te bu boobaa yow mi noppi woon naan dama doon bañ noo liñ wax ci jëw daa garaaw lan. léegoo yow mas du taxawoon nañ fi buntu jëw ak kañ la jëw bu xaraam ak boo xam ne kenn dara la xaraam voilà yow loolu ñu taxawoon ci loolu jàllal foofu dellul foofu nga xool ko ba pare voilà moo tax <laughs> Qataada ne day nar kadam ma sami'a minhum déggul ci ñoom tous al-Bara ibn Azib Abu Dawud alama déggul ci moom dara day expliquer <laughs> innama kaana za innama kaana zalika sa'ilan yatakaffafu an-nas zamana ta'un al-jarif mu ne kii Abu Dawud al-Ama moom mooy yow li mu wax du dëgg na ah déggwul ci ñoom dara moom ab commandeur bi da doon da doon laajte da doon yalwaankat la woon non da doon yalwaan waaw da doon yalwaan waaw di tàllal loxo di saa may mayaan waaw waaw di dagaan bi di kii nit ñi zamana ta'unil jaaris jamono yi nga xam ne ci la bu al jaaris amee waaw lii la mais sinon non non non dëgg ah <laughs> léegi nag foofu taawunil jaarif boobu mu tudd nag moom la imaamu Nawawi nag foofu lay leere woon noonu mu ne wa amma taawunul jaarifi mu ne kanta taawunul jaarif boobu ci lay tudde nag lii nag nga xam ne boo tax ñu bëgg koo gis ngir yokk njay mu ne rahmatullahi alayhi fa summiya bi dhalika li kasrati man maata fihi min an naas mu ne dañ koo tuddee ah jaarif parce que jaarif mooy loo xam ne lu bari loo xamante ni day lay lay lay lay <laughs> loo xamante ne nii lu bari lay lay lay lay lay lay yóbbu laabi siina <laughs> waaw <laughs> lay lay faat loolu mooy eh, eh, jarafa mooy buñ nee jarafal insaanu eh, mooy waajoo xamante ne nii moom ah, ak akul la mooy. bool bu taxaw mu ne ko til lépp lu ñuy lekk naan ko rill mu wadd waaw jarafal insaanu mooy kasura aklu mooy daa bari ak ngay kap waaw danaan till moom akul la moom waaw xam naa moom sorewul ak vayen yi quoi wala muy vayen deg-deg waaw <laughs> loolu mooy jaraf waaw nga xam ne day bari léegi nag mu ne kon fii jaarif ta'unul jaarif dañ koo tudde jaarif ta'unul jaarif parce que lu bari li nga xam ne ñoo ci faatu bi mu xewee nii ñu bari la décimé waaw ñu bari ñoo ci faatu léegi nag mu ne kon li kasrati man maata fii minan nas wa summiyal mawtu jaari fan moo tax dee ñu tudde ko loo xam ne mooy jaari jaarif mooy kon wax nañ la kon lu bari lu muy ci littiraafi yi naas ndax li muy yóbbu nit ñi ci lu bari waaw dee de yóbbu waat rek mu ne wa summiyal saylu jaari fan loolu moo tax am waane muy ñëw bari ñu naan yii waaw ñu koy woowe jaari ndax li muy bari waaw littiraafi ala wajhil ard ndax li muy baree daal di doyew fees ci du booy bu mooy inondation yu mag yi ay mbënd ay pluie diluvienne yoo xamante ne deux semaines ngi muy taw tuur taxaw ba pare affaire yi nag di fa bari ndox mi nga xam ne daanaka fa bari woon suuf lépp gaa yi ku mbagatee jàll yow léegi dangay ngay jaaru gaal ngeen di teg ngir mën a jàll tellement li muy baree lool lool moo tax ñu koy tudde as saylu waame wi di ko woowee jaare waaw ndax li muy feese ci kaw euh, euh, suuf si waaw léegi nag waaw après mu wax après mu ne wa ma ta'un wa ma ta'un kanta ta'un loolu waxoon nañ ko waaw après mu wax lan la loolu jarul ñu ciy taxawaat voilà euh, léegi nag mu ñëw wa ma zamanu ta'un al-jaari faqad ikhtalafa fihi aqwaalu al-ulamaa rahmatullahi alayhi rahimahumullah ikhtilaafan shadiidan mutabaayinin tabaayunan baa'idan mu ne kanta ta'un al-jaari bi muy peste bi xa bi nga xam ne moom lañ doon wooye bu jaarif mu ne loolu bor waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yàlla yàlla yërëm leen mais dañ cee wuute wuute gu tar boo xam ne mais mooy en manoo leen a boole noonu waaw boole leen noonu noonu ci kaw rek mooy wax yi ci kaw noonu dafa nekk loo dafa opposé wu bu baax waaw tataayu nan ak soriwante bari dan gu sori waaw mu ne famin zalika bokk na ci wax yooyu maa la nga xam ne qaalahu al imaam al xaafiz moom la al imaam xaafizu xadiis bu mag ba al maliki abu umar ibn abd al barr fii awwal al tamhiid moom la al imaam al xaafiz ibn abd al barr wax ci njàlbéenu téereem bi nga xam ne moom la doon shara ci al muwatta imaam maalik nga xam ne foofu dafa gën a xadiisewe parce que da ci def ñaari shara moo ne ponkal dëkkoon fii ci l'Espagne waaw Andalousie muy ak tamhid moom dafa dafa càllale yi surtout côté dafa gën a xadiise mais mu def beneen ah muy euh, al is al is al istizkar moom it sharh sahih Muwatta imaamu Maalik boobu nag dafa gën a fiqwe quoi voilà léegi nag bu ci tamhid njaal beenu tamhid bi mu ne foofu la waxe lii mu ne qaala mu ne maata Ayyub as-Saxtiyaani mu ne Ayyub as-Saxtiyaani mi nga xam ne sëriñu imaam Maalik la woon rahmatullahi fii sanati sanatayni wa salaasin wa mu ne moom mu ngi génn àddina lan 132 ci la génn àddina fii ta'unil jaarif ci peste bi nga xam ne mooy ta'unul jaarif te loolu la tudd fii saa bu ñuy tudd Ayyub loolu la ñuy wax ca ta'un ba léegi lañ danaan ta'un ba fa la génn àddina quoi peste ba lé moom mu ne loolu nag ci jaarif la xewoon mu ne wa naqala ibn Qutayba mu ne kant al imam <laughs> waaw ibn Qutayba rahimahullahu taala kanta moom fil ma'arij ci téereem bopp anil asma'i di jële ci imam al asma'i boroom xam-xamu lugha bu mag boobee ne al asma'i ne rahmatullahi alayhi anna ta'un al jaarif kaana fi zaman ibn zubayr sanata sab'in wa sittin mu ne moom al asma'i ne non ta'unul jaarif jamonoy sayyidina abdullah ibn zubayr mooy bi mu ne xalifa nekkoon makkata umayyad yi <laughs> doon ko waaja waajal ngir faat ko ndax nee nañ dissident la day baña a euh, nangu seenu autorité l'an 67 l'an 67 ginnaaw gàddaay yoneen saa saam fee ñu jóge sànq lu wax l'an 132 la xewoon ca ci la Seydina euh, Ayyub ibn Tamima Kaysar as-Sakhtiyani yi génn àddina loolu la borom ak Tamhid wax kii nag al Asma'i ne non temps wunul jaarif xewul foofu quoi ah. moom moom muy moom da moo jiitu imam ibn Abdul Barr voilà moom mu ne moom moom dane woon zaman Seydina Zubayr ah non Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhuma bi mu nee xalifa fee te ne woon Makka foofu la woon l'an 67 gis nga kon taawunul jaarif rek 132 am nañu ne l'an 132 am ñu ne non l'an 67 mu ne déggal boobu beneen ngi li tax ma ne la dafa wuute wuute waxu boroom xam-xam yi ramatula mais dañ ci wuute wuute yu rëy quoi mu ne wakada naka noon qaala Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Abi Sayf al-Madaini al-Madini al-Madaini mu ne naka noonu moom la wax Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Abi Sayf al-Madaini fi kitaabi al-Maghazi moom loolu la wax waaw anna ta'un al-Jarif mu ne li nga xamante ne mooy ta'un al-Jarif kaana fi zaman ibn Zubayr moom daa ànd ak imaam al-Asma'i ñoo bokk lu ñu wax radiyallahu anhuma sanata eh, sab'in wa sittin même at 67 ci moom nag mu préciser ne shawwal la woon ci weeru kori mu ne wakada naka nii zakar al Kalabazi al imam al Kalabazi loolu la tudd fii kitaab yi fii rijaalil Buxaari bi muy tudd téereem bi nga xam ne lay wax ci góor ñi nekk saa imaamul Buxaari maana hada maana bu mel nii fa innahu qaal mu ne wulida moom daneen euh, euh, léegi muy wax ci wàllu ayub bi mi mi imam al-Hafiz Abdul Bar ne woon année bi mu génn ci la taawunul jaaris amoon te ci la génn mu ne wulida ayub as-Saxtiyaani mu ne ayub ibn Abi Tamiima Kaysaan as-Saxtiyaani la juddu na sanata ah, sittin wa sittin moom daal ne soixante six ah, sittin wa sittin soixante six wa fi qawli mu ne ci waxam innahu kaana moom wulida qabla al-Jaarif bi loolu la al imaam al-Kalaabazi wax parce que kon wax yi imaam al-Asma'i waxam. ak ki nga xamante ne nii mooy imaam Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Abi Sayf al-Madayini ñoom ñoo bokk wax ak wax bii al-Ka'bali nettali ne imaam Ayyub 66 la gane àddina après après bi mu génnee bi mu ganee àddina bi mu juddoo ci la ta'unil jaarif am <laughs> kon gis nga loo waaw qabla al jaarif laata un avant. mu ne wa qaala al qaadi kon ñii ñoom seen wax ñetti wax a ngi yoo xam ne yëpp 67 lañ wax jamonoy Seydina Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anil jami' mu ne wa qaala al qaadi Iyaad fi haaza al mawdi' mu ne Kanta al imaam al qaadi Iyaad al Maliki dëkkoon fii ci Rabat ci Maroc mu ne ci wàllu yii ci sujet bi mu ne kaana al jaarif sanata tis'a wa mi'a moom dane la 119 la amoon moom loolu cent dix-neuf imaam Abdul ibn Bar cent fi wax ñetti ñii doo imaam al-Asma'i ñoom lu ñu wax soixante-sept imaam al-Qadi Iyad moom ne la cent dix-neuf mu ne wa dhakara al-Hafiz rahmatullah ala al-jami' Abdul Ghani al-Maqdisi mu ne Hafiz bu mag ba boroom xam-xamu xaris bu mag ba di Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullah alayhi moom nee na fii tarjamati Abdullah ibn Mutarrif moom bi muy def tarjama di tarjamaal di wax ci Abdallah ibn Mutarrif an Yahya euh, al-Qattan ñu jël Yahya al-Qattan qaala mu ne maata Mutarrif mu ne Mutarrif daal dinay génn àddina ba'da ta'unil jaarif moom ginnaaw euh, euh, peste bu jaarif ci li génn àddina mu ne wa kaana al-jaarif moom nag mu ne jaarif kañ la xewoon sanata sab'in wa samaaniin moom mu ne quatre-vingt-sept la <laughs> quatre-vingt-sept moom la Abdul Ghani al imaam al-Hafiz Abdul Ghani wax ne loolu la te lool da ko riwaaya mu ne wa zakara te tudd na moom ba léegi fii tarjamati Yunus ibn Ubayd bi muy def tarjama Yunus ibn Ubayd ibn Ubayd annahu ra'a Anas ibn Malik mu ne Yunus ibn Ubayd gis na Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa annahu wulida te moom juddu na ba'da ginnaawal jaarisi ta'unul jaaris bi mu xëyee ba pare la la gane àddina wa maata génn àddina sanata sab'in wa thalathin wa mu ne moom mu ngi génna àddina la kon lii looy gis mooy mbir mi kon wuute gi ni ñu wuutee at yi mu ne fa haadihi imaam an-Nawawi nag ginnaaw bi mu tuddee li mu ne lii aqwaal nay wax la muta'aarida yoo xam ne vraiment dañoo opposé wu yii moom dañoo bëjoo quoi fa yajuuzu mu neen kon nag mu mu mu li war mooy an yujma baynahuma ñu fexe leen dajale waaw ci biir lii moom dañ naan nii lii mooy lan cent trente-deux cent trente-sept soixante-sept quatre-vingt-sept nag wax yi lan la dafa l'an quatre kii ne non l'an 67 kii ne l'an 132 kii ne l'an 137 ah eh, c'est comment ça mu ne nag kon li yell tawar mooy ñu fexe leen dajale bi anna kulla ta'unin kene ta'un bi ne min hada min hadi ci taw bi amoon yi tusamma dañ leen doon woowe jaarifam waaw parce que li anna maana al jarf ah mawjurun fi jami'a wa kanat tawa'in kathira mu ne loolu lenn lañu leen mën a boolee ñu ne bon attention kon léegi benn affaire la mooy ne bu ci nekk gars yi ñoom ñëpp wax nañ dëgg quoi waaw non wax nañ dëgg mais sauf que mooy benn xew-xew la boo xam ne daa bari lu muy xew ah comme que daa am daa xew te comme que maanaa bi benn la mooy day ñëw day buuf day day day bu day day day buub nit ñi daal di di rey rey gu bari di rey rey gu bari loolu nag ñu moo tax yii yëpp ñu tudd leen ko waaw loolu la rek mooy kon jaarif dañ ciy xamee taawunul jaarif lu benn affaire mooy dafa xew ci ay jamono jamono yoo xam ne amoon na 67 ñu tudde woon ko jaa jaarif taawunul jaarif parce que da doon décimer gaa yi waaw da doon décimer ñu bari ñu tudde ko taawunul jaarif mu amaat la yi nga xamante ne moom lañ wax cent cinq cent trente deux ak cent trente sept yooyu yëpp saa bu amee rek ñu tudde ko loolee parce que li nga xamante ne. mooy li nga xamante ne mooy décimer gi nga xam ne moom lay décimer nit ñi voilà mu ne kon nag loolu la waa loolu daal la ñuy mën a boolee wax yi léegi nag ginnaaw gi mu ne ndax maanaawu rey gu bari da ci yëpp da cee am léegi nag mu ne euh, euh, euh, léegi muy indi nag wa kanati tawaa'in kasiira mu ne gis nga nag tawaa'in yi muy taa'un yi kasiira dañoo bari dañoo bari mu ne kon taa'un yi bari nañ zakara ba Qutaybata mu ne imaam ibn ba daal dinay tudd fil ma'aarif ci téeréem boobu anil asma'i jële ci al asma'i ngi gisoon sax anna awwala ta'un kene ta'un bu njëkk kaana fil islam bi nga xam ne moo amoon l'islam mooy ta'unu amwaas bi Sham mooy ta'unu amwaas bi ñu gisoon Seydina Umar ibn al-Khattab keroog moom la xewoon ba kii ne ko euh, ba sawaay ne ko euh, Seydina kii euh, Abdallah ibn Abdurrahman ibn Awf jóge ne daal di ñëw daal di wax ne ah li nga xamante ne nii mooy dégg na leen saa saam jëlee na ci xam-xam loolu gisoon nañ ko kon mooy taawun boobu nga xam ne moo amoon peste bi keroog bi Seydina Omar génnoon mu ne boobu mooy bi njëkk bu xew ci eh, eh, l'islam xewoon Sham ah jamonoy Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne fii foofu tuuf fii ci la génn àddina Abu Ubayda ibn al-Jarrah wax nañ la après ci la génn àddina wa Mu'adh ibn Jabal ak Seydina Mu'adh wa imra'atahu ak ñaari soxnaam wabnahu ak doomam radiyallahu anhu yàlla na borom bi gënam leen summa ginnaaw gaal jaaris jaarif daal di xew fii zaman ibn Zubayr mooy jamono ibn Zubayr gis nga am nañu ne la 67 la moom lañ gisoon voilà summa ginnaaw kon jàppal taawunu am waas mooy premier taawunu jaarif jamonoy Seydina am no euh, Zubayr bi mu ne xalifa ba leen ca Makka radiyallahu ta'ala anil jami' summa taau taawunul fitiyat al fatayat boo xam ne al fatayat lañ ko tuddee fatayaat xam nga mooy ji mooy xale yu jigéen yi noonu lañ ko tuddoon li na bada'a fil udara al fil udara xam nga tax parce xale yu jigéen yi la njëkk a jàpp jee jànq yi la njëkk a attaqué wal jawaar yi ak mooy euh, euh, euh, jigéen yi ñoom la jàpp bil basra basra waaw wabi waasit ak dëkk bañ naan waasit voilà al waasit yi yàgg nañ ko gis wabi shaam yi waaye ak shaam ak kuufa foofu yëpp la ravagé te ku ci nekk mooy taawun bi daal peste bi daa mel ni dare xaaral ma xaa ma siyaare ji xale yu jigéen yi <laughs> daal ñu ñëw di leen siyaare di leen faat faat yu bari moo tax ñu tuddoon ko taawunul fatayaat kon mu ngi noon mu ne wa kaana alxajaaju eh, yawma idin bi waasit mu ne jamono yooyu alxajaaj moo ne woon ibnu yusuf moo ne woon waasit fii wilaayati abdul malik mooy ibnu marwan bi abdul malik ibnu marwan daal di nekkee li nga xamante ne nii mooy xalifa radiyallahu anil jamii mu ne wa kaana yuqaalu lahu doon nañ ko wax taawunul ashraaf doon nañ ko wax taawunul ashraf yaani mu lima maata fiihi min al ndax li ci faatu ci ay kilifa ni mu baree keroog ay sang summa ginnaaw googu kon taawunu amwaas taawunul jaarif taawunul fatayaat wala al ashraf mu ne summa taawunu adi ginnaaw gi taawun peste ki nga xam ne mooy adi ibn lool l'an cent la amoon l'an cent la amoon léegi mooy l'an cent mu ne ginnaaw loolu kon ñeentee na ngoog summa ta'un ghurab mu ne ta'un pestu ghurab daal di am kañ sanata sab'in wa ishrina wa mi'a li nga xamante ne mooy l'an cent vingt-sept mu ne wa ghurab rajul mu ne ghurab moom nag benn waay la ah boo <laughs> benn waay lañ ko tudde woon peste bi voilà moom mu ngi amoon kon l'an cent vingt-sept summa ta'un mu Muslim ibn Qutayba mu ne ginnaaw gi taawun pestu Muslim ibn ba kañ la moon mu ne sanata ihda wa salaasiin moom mu ngi amoon la wamia moom mu ngi amoon l'an cent trente et un fii Sha'ban ci weeru sa mooy weer yi ñu nekk baraxlu la ko wolof di wax koor gee ci tegu wa shahru ramadan jàll ba ci ramadan wa aqla fii shawal mu ngi jeexe dem ba ci wa wacca korite ga falay door a daal di terminé mu ne wa fii bokk na mu ne ca boobu te peste bi maata Ayyub as-Saxtiyaani mu ne Ayyub as-Saxtiyaani nag ci peste bii la génn àddina sëriñu imaamu Maalik rahmatullah alal jamii mu ne qaala walam yaqa bil madinati waaw mu ne nag euh, euh, waaye peste masula am Medina wala bi Makka du caagante ne Makka ta'unun qatt mukk hada ma hakahu Ibn Qutayba mu ne lii moom la imaam Ibn Qutayba daal di nettali mu ne wa qaala Abul Hasan mu ne ki nga xam ne mooy al imaam Abul Hasan yi moom de daal dinay nettali al Madaayini mu ne moom nettali nag kaanat tawaa'in kaanat tawaa'in mashhuura al-i'laam fil islaam xamsa moom mu ne mooy taawun yu mag yi amoon ci l'islam mu ne xam sa juróom lañu taawunu Shayrawayh bil madaa'in ala ahdi nabi sallallahu alayhi moom nii nag li wax dane sax am na peste bu amoon jamono yoneen sallallahu alayhi wasallam mais madaa'in la amoon mooy capitalu euh, Perse capitalu Kesrowe di Shahan Shah malikul muluk mu réer ma doon woowu boppam noonu di Kesrowe moom jamono jooju jamono yeneen sallallahu alayhi wasallam voilà taawunu euh, Shayrawayh taawunu Shayrawayh voilà nga xamante ne ni bil Madain in la ci capitalu l'empire perse euh, perse foofu la amoon ci jamono yonent saa salaam fii sanati sittin min al hijra la six ginnaaw gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu nekk ma taawunu Amwaas ginnaaw gi taawunu Amwaas fii zamani Umar ibn al-Khattab jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa kaana bi Shaam lool Shaam maata fii alfa nga xam ne nee na moom. Euh, euh, euh, xamsa mooy vingt cinq mille daal dina ciy faatu su mataawunul jaarif ginnaaw gi jaamawunul jaarif fii zaman ibn Zubayri jamonoy Seydina Abdallah ibn Zubayri fii Shawwal ci weeru kore sanata tisin wa tisin moom soixante-neuf la wax halaka fii salasatu ayyam mu ñetti fan rek fii kulli yawmin bés bu nekk sab'una alfan bés bu ci nekk daanaka soixante-dix mille soixante faatu par jour wallahu akbar maata fii mu ne peste bi faat na ci li Anas ibn Malik Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu xaadimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam sahaaba bi radiyallahu anhu salaasatun wa salaam wa samaanuuna ibnan quatre vingt ci ay doomam ak ci sëtam génn nañ ci àddina keroog ci peste boobu mu ne wu xaalu am na ñu neen mukk ah, kii la salaasatun wa sabun soixante-treize ci ay doomam ak ci sëtam ñoo génn àddina mu ne wa maatatak faatu le ne li Abdurrahman ibn Abi Bakra Abdu Abu Bakra saxaaba boobu Nufay ibn al-Haaris bokkul ak kii ki ñu gisoon al-A'maa kii Abu Daawud boobu xam nga daa bokk doo bokk suur bee dara déet kii mooy saxaaba bi doom ji nag di Abdurrahmaan ibn Abi Bakra arba'uuna ibnan boobu moom 40 doom génn nañ ci àdduna summa ginnaaw gi muy taawunul fatayaat yooyu doon doon ci songu yegemaar yeeg jigéen ñi fii sawaal gone yu jigéen yi ci weeru koor ci non ci weeru kor yi korite sanata sab'in wa samaaniin at mi nga xamante ne mu ngi am mooy quatre-vingt-sept summa kaana taawunun mu ne ginnaaw gi benn peste daal di am fii sanati ci at ihda wa salaasin wa mi'a mooy cent trente et un fii rajab ci weeru rajab washtadda fii shahri ramadan mu gën tar nag ci weeru ramadan fa kaana yuhsa fi sikkatil al murid fi kulli yawmin alf janaza mu ne yoon bañ naan al murid foofu moom way bés bu nekk mille mille mille néew dinañ ko kii ay yaam bés bu nekk ay mille néew milliers loolu niruwul ak suñu coronavirus bi gaa yi doon wane <laughs> ci naan Bergamo hôpital kii kii fees na waaw mille imagine nga mille mille mille mille néew par jour yaa hawla wala summa xafa après nag mu daal di woyof daal di wàcc kaawun ba dal fii shawwal ci weeru kore mun kori mu ne wa kaana bil kuufati taa'uun mu ne kuufa ne woon na fa taa'uun wa huwa alladhi maata fihi al-Mughira ibn Shu'ba mu ne ci la al-Mughira sahaaba ba ibn Shu'ba génnaat na sanata xamsiin la cinquante ci jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu anhu mu ne haadaa limaa zakarahu al-Madaayini mu ne lii de moom la imaam al-Madaayini tudd mu ne wa kaana taa'uun amwaas sanata thamaaniya ashara mu ne kaana taa'uun amwaas te gisoon nañ ko bi ñuy hadiis Seydina Abd ibn Abbaas bi ci jotaay yi la ñu génn que l'an dix-huit la woon mu ne wa qaala Abu Zur'a ad-Dimashqi Abu Zur'a Dimashi yaa ne dana moom l'an 17 loolu gisoon nañ tamit ñi waxoon loolu rahmatullah sayf ak yu gisoon nañ ko rahmatullah aw samaani wala boog mu ne l'an 17 wala samaani ashara wala 18. xaryatum benn dëkk la bay na ram Ramla diggante ram Ramla mooy Ramala lañ koy wax léegi ci français yooyu wa baytul maqdis ak li nga xam ne mooy Yerusalem mooy Jérusalem mooy baytul maqdis yi mu ne nusibat ta'un ilayha li kawnihi bada'a biha dañ koo woowee am waas ndax dafa benn dëkk la bu nekk foofu waxoon nañ am waas wax yi ci amoon. Eh, eh, eh, ci lool gisoon nañ ko mu ne lii nag lii wax mu ne ndax dañ ko dëkk ba mu nekk moo tax ñu tudd ko waqiila li annahu amman naas fiihi ndax dafa dajale nit ñi daal leen ñoom ñëpp mooy ñu tudd ko am waas mu ne zakara al qawaalin lil haafiz Abdul Ghani fi tarjama Abi Ubayda ibn al Jarrah mu tudd na ko ci tarjama bi mu doon defal Abdul Abdu Abu Ubayda ibn al Jarrah radiyallahu waaw mu ne lii fa hada lii imam al al Bukhari al Nawawi mukhtasaru mooy tënk maa li nga xam ne ta'allaqu daal di nay eh, lëkkaloo bi ta'awuni ci peste bi fa idaa ulima mu ne nag bu ñu xamee maa qaalu <laughs> bi ta'awunil jaarib ci li wax ci ta'awunil jaarib fay na Qataada wulida imaam al Qataada mu ngi juddu sanata ihda wa soixante et un mu génn àddina sanata sab'a ashara wa cent dix-sept ah alal mashhur li gën siiw waqiila am nañu ne muku saa la génn samaani wa ashara mu ne wa yalzum min hadha butlaanu ma fusira bil qaadi Iyaad mu ne bu boobaa kon li imaam al qaadi Iyaad nettali ñu waxoon ne jaanul jaarif loola lool day day obligé mu nekk loo xam ne kon lu neen lay doon rahimahullah yal na ko àlla yërëm <laughs> taawunal jaarif yi huna mu ne taawunal jaarif ni ñu ko tekkee kon loolu day day nekk lu neen hada mu ne wa taa ahadu taa'unayni mu ne loolu nag kon lii yell taawunul jaarif ñu ne benn ci ñaar yi la imma sanata ñu ne 67 ndax Qataada kaana ibnu si sitta sinin six ans la amoon fii daalikal waxtu jamono joojee wa imma wala ñu ne quatre-vingt-sept mais li njëkkoon a wax mu ne wa huwa insha allah looloo gën a feeñ bu ndem soom na yàlla wallahu ta'ala alam noonu la ko jeexale mais dañ naan li njëkkoon a wax moo gën a yell mooy que ne lii lépp comme que jaarif day wane lu bari mooy nañ ne ñoom ñëpp daal yooyu yëpp liñ wax lu ñu euh, ta fest yu bari lañ tudde noonu wallahu ta'ala kon nag ci kaw noonu lañ jeexal suñu buntu bi wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama